min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil arba'iin wa an abii abdillahi amr ibnil aas radiyallahu ta'aalaa anhu annahu qaala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam jihaaran ghayra sirrin yaquulu inna ala abi fulaanin laysuu bi awliyaa'i innamaa waliyyi allah innamaa waliyyi allahu wa saalihul mu'miniin walaakin lahum rahimun abulluhaa bi balaalihaa muttafaqun alayhi wal lafzu li buxaari rahimahullah kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi eh, rahimahullahu taala eh, mu ne ci jotaay bi ñu génn ci bunt bi wala ci tool bi ci garab gi ñu nekk tool ñu sell ñi muy numéro quarante ñeent fukk bunt bi wax ci baaxe jëme ci ñaari waajur ak di jokk mbokk gisoon nañ ci jotaay bi ñu génn xadiis trois cent vingt-neuf ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñeent ñu jëloon Seydina Abu Hurayra mu ne woon lamma nazalat hadhihi al-aya wa anzir ashirataka al-aqrabin léegi tey ñu war a jël xadis bi ci tegu di xadis numéro trois cent trente ñetti téeméer ak fanweer mu ne wa an abi abdillah kii mu ngi koy jële ci baayi abdillah looloo doon dàkkantalam saxaaba bi lan moo turo mu ne Amr ibn al-Aas muy Amr ibn al-Aas nee na baay Abdullah annahu qaala nee na radiyallahu anhu annahu qaala mu ne sami'tu dégg na annabiyya yonent bi alayhi salaatu wa salaam jihaaran ci loo xam ne lu mu wax ci kaw la ghayra sirrin nekkul loo xam ne da koo yellu waaw nekkul ne loo xam ne ndànk la ko doon wax de wala di ko wax discrètement wala di ko wax caché ah, da ko wax ci lu leer nañ jihaaran ghayra sirrin ci loo xamante ni nii du ak nëbbu yaqulu mu naan laa ko dégg mu yoo naan inna ala abi furaanin mu naan waa kër bàyyi diw lay laysu bi awliya yi ñooñ moom nekkuñ samay parandoo waaw ci wàllu diine duñu samay alliés innama dëgg-dëgg waliyi allah ki parandoo ak man kama parandool mooy allah mooy yàlla wa salihul mu'minin ak ñi nga xam ne ñoo sell ci way tëggam yàlla way ngëm yàlla yi walakin waaye nag li ñuy bañ a nekk nekk samay parandoo samay alliés hein lahum ñeel na leen rahimun ak bokkaale ak mbokkoo ak mbokkoo boo xam ne moo dox sama digganteeg ñoom abulluha bi balaliha loolu gisoon nañ ko jotaay bi ñu génn ci riwaaye hadith sayna abu hurayra bi bi mu ne ghayra anna lakum rahiman sa abulluha bi balaliha mooy waaye nag am nañ mbokkoo lakin lahum rahimun abulluha bi balaliha dinaa ko jokk nag waaw waaw day da dina dina sedd lool te tooy ngir jokk gi ma koy jokk mooy dinaa leen jokk malgré nekkuñ samay alliés ci wàllu diine waaw muttafaqun alayhi hadis bi al imaamul Buxaari ak imaam Muslim rahmatullah alayhi ma ñoo ko solo mu ne wal lafdu kaddu gi ma indi fii nag lil Buxaari ki mu ñeel mooy euh, al imaam al Buxaari est bi mooy est ce ñoom ñaar dong mu ñoom ñoo ko solo <clears throat> dañ naan la imaam Ahmad kese moo leen ci fekk seen sëriñ rahmatullahi ala al jamii <clears throat> kon al imaamu al Buxaari rahimahullahu taala mu ci kitaabul adabi <clears throat> baabun yabullu rahima. bi balaliha mu ne haddathana Amr ibn Abbas mu ne ki ma nettali mooy Amr ibn Abbas moo ñu nettali Amr ibn Abbas al-Bahili Abu Uthman al-Ahwazi al-Basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Muhammad ibn Ja'far mu ne ko leen nettali Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali kooku mooy mooy kan Ghundar rahmatullahi alayhi ah qaala mu ne haddasanaa nettali na Shu'ba amirul mu'miniin Shu'ba ibn al-Hajjaaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al al-Basri rahimahullahu ta'ala an Isma'il ibn Abi Khalid moo ko jëlee ci Isma'il euh, mi nga xam ne mooy ibn Abi Khalid Hurmuz Abu Abdillah al-Ahmasi al-Bajali al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Qays ibn Abi Hazim moo ko jëlee ci Qays ibn Abi Hazim euh, Abu Abdillah ñi na Abu Ubaydillah al-Bajali al-Ahmasi al-Kufi rahimahullahu ta'ala anna Amr ibn al-As kene sayyidina Amr ibn al-As mu Amr ibn al-As ibn Wa'il ibn Hashim ah, ibn Sa'id ibn Sam ibn Amr ibn Husayf ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Makki al-Qurashi al-Misri rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu sahaba yonente bi alayhi salaam baay Abdallah ibn Amr annahu qaala sami'tu dégg naa annabiyya man Amr ibn al-As ma dégg bi sallallahu alayhi muy wax jihaaran ci lu ne fang ghayra sirrin ci loo xam ne nëbbu ko woon yaqulu mu naan inna ala abi mu ne sama <coughs> euh, kii këru euh, inna ala waa abi qaala Amr fi kitaab Muhammad ibn Ja'far muy Amr ibn Abbas mu ne ci téere ba nga xam ne sama sëriñ bi ma jàngal yi di Gundar di Muhammad ibn Ja'far Bayaad moo inna ala yi léegi la ca tegu lan la lan lan la ci yonente way saa saa bu teg loolu da lu weex a fa nekk mooy kenn bindu ci dara dañoo bàyyi espace boo xam ne dañ ko bàyyi tudduñu tudduñu ali abiban abiban loolu moo tax après dañ ko gis borom xam-xam yi wute mais yonent bay saasaam ñan la doon wax te yonent bay saasaam wax na ko mu leer mais <laughs> comme li <laughs> dinañ gis loolu après <laughs> waa kan moo dindi affaire bi boo waxat ba xarit bi fii mu ne mu indi sax nit ñi naan kii la ñii la war a doon ñii la war a doon <laughs> mu ne yonent waaye saa saa am ne inna ala yi kon waa kër abi baay sama baay waxul sama baay mooy abi comme liñ naan baayu diw comme ñu naan abu lahab abu sufyan abu umayya yu mel noonu la voilà loolu la <laughs> waaw kon nag ci téereeb muhammad ibn jaafar daa am lu weex luñ fa bàyyi laysu Uh-huh. laysu ñooñu nekkuñ bi awliya yi kon ci téere Muhammad ibn Ja'far dañoo bàyyi espace bu weex boo xam ne binduñu ah ala abi man <laughs> abi al-As wala abi Talib wala abi Lahab wala abi lan xaala <laughs> léegi kon loolu la Amru wax waaye Amru ibn Abbas mu ne laysu ñoom waa kër ñooñu nag doomi ñooñee wala moom moomee laysu nekkuñu bi awliya waaw mooy nekkuñu sa ñoo xam ne samay samay parandoo lañ de innama waliyallah dëgg dëgg kii sama parandoo man yonent bale saa saa mooy borom bi waaw moom daal mooy ki méngoo samay bi wa salihul mu'minin ak ñi yiw ci way ngëm yàlla yi waaw léegi nag <coughs> mu ngi noonu le léegi imaamul kii mu ne zaada an basa imaamul buxaari mu ne zaada an basatu ibn abdul wahid mu ne zaada yokku na an basatu ibn abdil wahid mu ne an basa ibn abdil wahid loolu beneen càllal la muy an basatu ibn abdil wahid ibn umayya ibn abdillah ibn sa'id ibn al-as ibn sa'id ibn al-as ibn umayya al-qurashi al-umawi al-kufi rahimahullahu ta'ala mu ne moom yokku na ci ne an bayaanin mu jële ci bayaan di bayaan ibn Bishr al-Ahmusi al-Bajali al-Kufi al-muallim rahimahullah an Qays mu jële ci Qays moom bu dee ci càllale moom lii la ci yow an Amr ibn al-As mu qaala sayyidina Amr ibn al-As dajee teg ne nag yonent waaye ne mu ne sami'tu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne walakin waaye lahum rahim am nañ nag li ñuy bañ a nekk samay parandoo am nañu ak Euh, mbokkoo ba dox sama diggante ñe abulluha dinaa ko jokk bi balaaliha ca tooyam mooy mooy yaani bi silatiha dinaa ko jokk ci jokkoom nañ ko war a jokke kon nii la ko al imaamu al Buxaari yéen di kanta al imaamu Muslim ibnu al Hajjaaj mu ngi ko di kitaabul iimaan baabu muwaalaatil mu'miniin wa muqaata'ati ghayrihim wal baraa'ati minhum mu ne haddasanaa Ahmad ibnu Hanbal mu ne ki ma nettali man al imaamu Muslim mooy Ahmad ibnu moom nag turam moom Ahmad ibn Muhammad waaw mooy maam ji lañ ne Ahmad lañ koy kii Ahmad di doomi Hanbal mais Hanbal maamam la du bàyyam direct voilà mooy sinon Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn Abdillah ibn Hayyan ibn Abdillah ibn Anas ibn Awf ibn Qasid ibn Mazin ibn Shayban mawlana ash-Shaybani Abu Abdillah ash-Shaybani ad-Duwali al-Marwazi al-Baghdadi borom ngiru ah mooy Hanbali yi voilà euh, euh, euh, imaamu waa ahlu sunna wal jamaa kenn du ko présenté daal imaamu Ahmad voilà gis nga imaam Muslim nee na moom moo ma ko nettali taalibeem la qaala mu ne haddathana nettalen Muhammad ibn Ja'far moom lañ gis fële mooy Ghundar qaala haddathana Shu'ba moom lañ gis it ibn al-Ward ah ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki Abu Bistam amirul mu'minin an Isma'il ibn Abi Khalid moom tamit lañ gis Hurmuz Abu Abdillah al-Kufi an Qays moom it gis nañ ko ibn Abi Hazim Abu Ubaydillah wala Abu Abdillah al-Kufi an Amr ibn al-As annahu qala radiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jiharan ghayra sirrin yaqul ala inna ala abi ya'ni fulanan laysu li bi awliya innama waliyya Allah wa salihul mu'minin amiin voilà <coughs> imaam kon nii lañ ko indee imaamul mm, an-Nawawi nag dafa préciser ne ne hadis bii nag mu indi kaddu yi kaddu yi imaamul Buxaari wax imaamul Buxaari moo ci indi la tax comme hadis bi ñu génnoon bii passé rek mooy wàllu bam naan gayra ci hadisu Seydina Abu Hurayra gayra anna lakum rahiman sa abulluha bi balaliha xam nga waxoon nañ hadis mel ni imaamul dafa indi mais indiwu ci loolu fii itam ima te cette fois imaamul Buxaari moo indi li imaam Muslim indiwu moo tax muy leeral ne wal lafzu lil Buxaari kaddu yi ma indi fii nag imaamul Buxaari la ñaan kon xadis baa ngi nii léegi xadis bii nii euh, lan la ci yonente bi alayhi salaam di wax sorewul ak fi ñu jotoon waaw mooy albaraatu moo tax ci riwaay xadis ci euh, imaam Muslim buntu bi ni ko suraax yi tudde muwaalaatul mu'miniin méngoo di allié wak way ngëm yàlla yi wa muqata'ati ghayrihim di dogoog ñeneen ñu dul ñoom mooy yéeféri wal bara'ati minhum di denc ñoom ci lañ ci bunt boobu lañ indi xadis bii nii xadisu bii noonu la ko euh, suraax yi intitulé biñ gisee ne imam muslim loolu la ci war a jublu li tax mu indi ko fii kon mooy lii nii yonent bi alayhi salaatu salaam premièrement mooy qadiyatul walaa wal baraa lay jàngale mooy deñ gi nga xam ne moom la méngoo gi jullit ñi al wala war a méngoo seen biir alhamdulilah nekk ay jullit xam ne ñoo bokk wenn yoon ñoo bokk julli juróom ñoo bokk même yonent bi alayhi salaatu ñoo bokk benn la bu ñuy féete ñoo bokk benn borom bu ñuy jaamu yooyu lañ war a exalter ñoo bokk benn xaj bu ñuy defandoo ñoom ñépp loolu lañ war a exalter loolu lañ war a mettre en évidence xam ne lii leen boole moo ëpp solo lépp lu leen nar a dàqalee ci luñ naan ay tarixa wala leneen bu dee ñu gëmi tarixa waaw wala ay fii leen bokk wala nii leen gise euh, masala fiqh bii wag yooyu lii wala ëpp doole waaw kooku lu mën a wuteeg yow ci wàllu gis gin gis gis gis gis gis ci wàllu ay point yoo xam ne point yu ñu mën a yu yu yu yu mën a am wute la ci biir boroom xam-xam yi ah ak ci biir jullit yi nga jàppal ko nga xam ne loolu seen loolu nga teg ko ne te nag waaye lu man da wuteeg yow nga méngoog moom quand xam ne ah borom bi bu ko soppaloon du ko def mu nekk ngëm yàlla wooy ngëm yàlla te sax kan moo ma ne maa ko gën waaw la imaamu Shafi'i doono rahimahullah waaw man damay jàpp ne buy wax ak kenn ci discuter ñu um ay xalaat yu wute ci masala damay jàpp ne sama bos ni ma gisee moo jub waaye nag yéenu na man naa possible que gisin bi ma am mu am juumte waaye ma jàpp ne ki ma ki nga xam ne moo yor beneen avis bi moom moo juum waaye am na possibilité am dëgg ci sama kaw waaw loolu la ñu jàppante malgré divergence yooyu yonent ma sa sara te yónni sahaaba yi radiyallahu anhum leen bu kenn toog lu dul nga jullee tàkkusaan Xaybar waaw laa yusalliyanna ahadukum al-asra illa bi Bani Qurayza waaw keroog bañ jógee Ahzab muy simmi ay yéreem Seydina Jibril lay mbubb ko am mu ne ko ay benn kii ñun paree bu ñu mu joxoñ ko mu a ko fan mu joxoñ ilaa Bani Qurayza mu wax saxaaba yi dem leen bu kenn julli tàkkusaan lu dul foofee ñuy dem ah tàkkusaan jot ci wax ci yoon bi am ñoo xam ne dañ ne dañuy julli yeneen saa salaam li mu ci moo ñu gaaw ñeneen ñi ne ñun duñ julli fekk ñu àgg fa te ba mu ñëwee ŋàññul kenn neewul yow lu tax nga julli neewul ñu julliwul lu tax yéen julliwu na boole ñoom ñépp ak waa Ah, la'anahumullahu voilà ba tay jii yal na yàlla rëbb leen wal iyaazu billah kon nag mu ngi noonee <coughs> mooy loolu la ànd ak say bokk jullit ngeen xam ne benn ngeen lii ngeen wutale nag am nga position yoo xam ne moom nga yor yoo xam ne bi diine nangu la <laughs> nit ñi di wutee ci boroom xam-xam yi nga jàpp ci bii bul weddi ki ci def waaw wala jàpp ne keneen ki baaxul ba at yéefar gënal la ko waaw wal iyaazu billah waaw kooku mu waalaat yi defu ci dara waaw kooku defu ci tus waaw kooku moom mu waalaat defu ci dara waaw loolu wal iyaazu billah a'aadana allahu min hada waaw kon gi ñu war a di dimbali wante di laayante biir di supporter waaw ku nekk naa le xajoog sa morom waaw jàpp sa bopp comme nawle bal jàpp ko sax lu raw di ko gënale di ko ëppal ci sa kaw ci yoo xamante ni il faut kenn am ko te ñu man fa nekk loo xam ne yoonal nañ ko ëppal nga ëppal bàyyi ko ngir moom way yusiruna ala anfusihim walaw kana bihim xasaasa kama kanat as-sahaba radiyallahu anhum xaasa amma euh, walakin al ansar noonu ñoom ñu mel nekk benn mel ni mburóog soow mu jaxasoo manoo leen a tàqale amul kenn kuy ñëw di leen diviser après waaye nag ñu deñ waaw albara deñ ci képp koo xamante ni nii diine yàlla ji da koo bañ dafa bañ a nangul boroomam waaw rawati nag ki taxaw nag di xeex ne loolu fi am nga deñ ci ñoom ndax lan seen ñàkk gëm seen ñàkk nangul seen borom mi leen bind bind la defal leen ay xéewal ñu koy moy nga deñ ci ñoom ndax loolee waaw gisoon nañ ci hadith sayyidatu asma bi laa yanhaakumullahu anil ladina lam yuqaatilukum ak yooyu waxoon nañ ci côté bi kon jarul ñu ciy guddal loolu moom la yonent bi saa saam jàngale fii ba tax mu wax ñoo xamante ne nii ñu ko jege lañ xam nga hadis bi ñu génne imaamul euh, Seydina Abu Hurayra dana yonent bi saa saam fa amma wa xas mu wax mu mu wax lu général joyal waaye daal di daal di préciser mbir yi waaw. ne yaa bani Ka'b ibn Lu'ay yéen waa Ka'b ibn Lu'ay ñépp di ay mbokkam ñoo bokk maam seen ay maamam lañ seeni sët waaw yaa bani Murra ibn Ka'b yaa bani Abdi Manaf yaa bani Hashim waaw ba di wàcc ba ci doom bi yaa Fatima ak yaa Safiya ak ñun ñépp waaw léegi yonent bay saa saam taxaw comme wax lu leer nañ lu ñépp ñépp waaw moo tax qadiyatul baraa wal walaa du loo xam ne lu ñuy nëbb ci biti la moo tax ma la yéeféer yi lii lañu xam ne l'islam lii lii mooy gis nga bu jullit ñi nekkoon benn tey Israël yi mu nekk di def ay Palestine nii ay Gaza di def noonu loolu du man a nekk waaw yéeféer yépp nangu nañ ñoom ñuy jàppale Israël ci ñi nga xamante ne sur l'état sioniste bopp wal iyaazu billah man seen tur moom laa doon wax ah di ñu leen di jàppale États-Unis di yónni ay port d'avion di yónni ay soldats ay matériel di ko jël États-Unis fu sori fële Amérique ba ba foofu ci parce que waa xamaasa Palestine Union européenne di condamné tamit di jàppale ay soldats di jóge fii ñoo xam ne ay français lañ ay allemand yoo xam ne ay franco euh, israélien ay franco allemand di ma jóge ci seen réew yi ñu nangu leen bàyyi ñuy ñëw ci aéroport bi ñu leen di utal ay ay ay yoo xam ne ngir ñu gaaw dem ngir lan ay réservistes lañ ngir dem ay ay nit jàppale ki nga xam ne nañ seen bokk la di di l'état sioniste gis nga benn jullit bu bu ñemee def loolu lu tax parce que waaw ki ci dina xool li wax mooy ci condamné ñeneen ñi duñu wax ni mii di xaar waaw ta lii fi rey lu leen neex wala yu mel noonu ñu di xoole waaye nag nañ xam ne ni maa kaana li wa maa kaana illa bi idnillahi kitaaban muajjala borom bi nee na gis ne amul benn bakkan bu kenn yaakaar ne occidentaux yi ñoo yor mbir yi waaw la borom ilhamu salaam doon wax ak Cheikh euh, Ahmadul Khadim da ngay gis ñenn ñoom tellement dañoo réer jàpp ne al wal quwwata lahum ñoom la ñeew da gis ñoo xam ne jàpp nañ ne yi ñoo am al xawla quwwa <laughs> pexe yeeg kattan gi nga xam ne borom bee ko moom ñoom ñu jàpp jox ko yéeféer yi ndax seenu réer ak seenu tànku ak ni nga xam ne noonu lañ leen noyé ci seen seen seen seen seen empire médiatique bi nga xam ne doon leen gëmloo ne ñun ñooy armée bi nga xamante ne kenn mënuñoo ébranler moo tax. li metti Israël mooy état sioniste bi wal iyaazu billah mooy le fait que liñ naan ñoo gën a man renseignement ñoo gën a mën a kii ba pays Afrique yu bari buñ soxlaa lool ak yeneen pays sax ci ñoom la ñuy dem ñu ñu daal di leen former nan la ñuy tenir seen peuple surtout dictateurs yi nan la ñuy di yëddoo nit ñi di jël seen information yow nga toog ñoo xam ne nee nga yow yaa leen blocus ci lépp muy Gaza waaw air mer terre lépp dara du fa dugg lépp yaa koy filtrer yor ay ay caméra yu lay kii ay satellite yépp nga teg leen ko heure bu la neex bombardé ñooñu yekki attaqué la ci bépp boor air terre mer xamoo fan lañ jóge dugg ci sam réew ray ñu bari mooy gis nga loolu lañ jàpp benn benn affront bu rëy looloo leen naqari mooy seen nit boobu ñu doon gëmloo nit ñi Amérique moom boo xam na ca onze septembre deux mille pardon al ah, cheikh al éthiopie <laughs> lii may wax ma ko kii 2001 ma wax bi may wax dafa mel dama ne woon dafa génn àddina 2001 non 2022 2021 wala 2022 y a deux ans wala trois ans voilà y a deux ans <laughs> pas 2001 non non non <laughs> ah, Cheikh Mohammed ibn euh, Ali ibn Adam al éthiopie mi ñu la doon wax naan euh, ci hadis boobu ñu gisoon nga xam naa la foogoon naa ne hadis bi duñ ci yàgg. waaye loolu eh, waaw innakum sataftahuuna ardan yuzkaru fiha al-qirat bi ñu gis hadis boobu hadis trois cent vingt huit deux mille vingt et un li génnaa ni wala octobre deux mille vingt et un wala deux mille vingt deux non deux mille vingt et un voilà côté yooyu léegi mooy Israël loola eh, astaghfirullah état sioniste bi loola ñu metti Amérique ba xam dajjee ko na deux mille vingt et un deux mille un comme ça c'est vingt deux ans jàppoon ne lu waay nekk sa néeg sax di xalaat sax ñoom xam nañ la ngay xalaat ak lépp looy def kon bu leen kii l'empire américain le cowboy le kii noonu gaa yi ñëw du daareel suuru 11 septembre World Trade Center lépp wat waaw ñu mettre leen à terre ci leen gaa yi ñemee après Israël nag looloo ko dal moo leen metti moo tax ñuy défoulé wu ku nekk Amérique fële Union européenne nag ku nekk ñoom daal bëgg pousser nit ñi ne léegi condamné leen chinois yi bañ mais condamné wu tous à ñëw di wax mu ne leen il faut respecter ñu it suñu suñu position ñun la Chine les la Chine loolu ci chinois yi gis nga benn pays jullit bu ko mooy jullit ñi yéefar yi lii lay xam kenn gis nga xabiyatul walaa'i wal baraa bii il faut ñu rey ko ci xol jullit ñi bu deewee ñoo waaw mooy ci denise cubaine mais fekk loolu bu ñu ko gis nga buñ buñ gañewul woon loolu ñoom yéeféeri mais jullit ñi duñ leen ci bàyyee noonu tax dinañu xam duñu ko ñeme waaye yu ñu nekkee ku nekk di xool sa chapelle bu dee ci chrétien niñ koy waxee loolu di xool sa nombril sa nombril waaw sa ay nombriliste lañ ay nombriliste waaw et Arabie saoudite gisee mbiri boppam mu ngi sax fexe di xool ka nga xamante ni moom bés bu fi toogee walla iyaadu billah walla iyaadu billah mu ngi sax jéema ay arrêt yaakaar nga ne kooku dina ñëw di naqaru wala bu ko defee it man na ñàkk mu ngi jéem a neexoo ak ñoom mu am mbañ bu rëy seeni mbokk jullit iranien yooyu xanaa temps yi rek chinois yi ñuy wax ñoom ñoo fexe Arabie saoudite ak ñi nga xamante ne mooy mooy Iran amaat ay relation yu baax chinois yee ko dox waaye buñ toppoon Amérique kaccoor yu mag yi Union européenne ba léegi ñu ngi fexe rek yéen na di meroo saa su ne parce que loolu mooy doxal mbiru Israël waaw walla yàgg ba nooy Israël état sioniste waaw parce que boobu dafa tedd tur yonent la moo tax bu guma di leen jàpp waaw état sioniste walla yàgg mooy loolu noonu parce que lu tax ñu ñemee yooyu yëpp parce que yi dañoo nekkul benn waxoon nañ al Muhallab ibn Abi Sufra rahimahullah keroog bi muy génn àddina bi muy waaye génn àddina tëdd ci lalu faatoo dafa woo gis doom la am mu woo leen ñu ñëw mu ne ku nekk demal nga taxanel ma ci àll bi indil ma benn bant am bambu gaa yi ku nekk dem indi mu ne boole leen ko ñu boole ko mu ne takk leen ko ñu takk ko mu jox kenn ki ki gën a mag dañ leen rangé wu wër ko mu ngi tëdd ci lalam ku nekk mu ne la fexeel damm ko ku nekk tëye bës bës manu koo damm mu ne joxal ci ci des ba mu wëraat bu ñëwaat dinaa mu ne leen tekki leen ko ñu tekki ko mu ne ku nekk ni jël bant bi ñu ku nekk jël bant bi mu mu ne ku nekk na damm bi mu indi ku nekk nii rek nga def tëll affaire yi damm mu ne leen nag sama doom mbir yaa ngoog waaw bés bu ngeen nekkee benn mooy say wi ni meloon kenn du leen mënal dara waaye bés bu ngeen divisé woo gis ngeen ni ngeen damme ku nekk bantam noonu lañ ngeen di damme waaw waa bu nay waaw mbir maa ngoog wala ahada waaw nekk leen benn te bu leen taxaloo bu leen taxalu ko mu mukk ñun nag noonu lañ dañoo tax taxaloo taxale ko booy wax ñu naan wax naa la islam islam africain yooyu lañ ñu njëkk rek islam ar islam lii la c'est l'islam violence yéen nag c'est ngay xoggale ko jàpp ne walla ñun la religion de bi ñu nekk loolooy vrai l'islam kanja kàcc kanja bu dëgg waaw. yow su sëriñ ma ngay wax da doon xare parce bu dee wolof nga boo fi ñëwee sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa baayam da doon xare ji ak ànd nag ak Cheikh ànd nag moom moo la doon yóbbu woon Porokhane ak côté yooyu il ca Saalum ya ngir xare guerre sainte waaw léegi nag yow nan nga bëgg a ñëwee après kon waxal ne moom kon ñoom liñ ñëwoon baaxul wala iyaazu billaah léegi yow ñu bëgg a àgg. bu dee ci yàlla muy wax a Cheikh Al Hadj Omar lan la doon def lu dul lu dul jihaad ba faat ba ba ñu faatoo bi mu làqoo lu mu doon def léegi ci ginnaaw léegi parce que ñeneen ñi xam nañ ne loolu doxut seen jamono loolu approprié tout woon ñu doxale ne ne léegi nga bëgg folli ñee kuy def léegi nga ne baaxul war ayasu billah après nag jàpp ne loolu mooy seen diine xanaa yow diine yi africain da koo yemale ci foofu léegi ñoom Cheikh Cheikh Omar al fuuti taal radiyallahu anhu moom lam ne woon du diine africain te diine africain amul parce que mooy dama laa tàpp ci li ngay waxee lu tax moom nga ko ci diine africain que mooy la tolérance moom la la doon def jihaadu maam Mor Anta bàyyi Sëriñ Tuubaa lan la doon def jihaadul ànd ak ñoom Mabane gaa yooyu wala yaa billah léegi kon lan ñoon ba ñoon bokkuñu woon ci ci lislaam africain bi ngay wax ñoom bokkuñu moo tax kullu hada qawlu kadibin nekk ay idées yoo xam ne ay ay façon yoo xam ne lii la waaw poison bu bon na moo raw coronavirus waaw tubaab yi bay xamee loolu lañ ko dugal noonu l'islam yi ci biir fexe ku nekk ñu dagg dagg leen bokku ngeen dara yow sax sa Germany la yem ci seen frontière bi waaw frontière bi ñu leen daggal ñun colonisateur bi bokku ngeen ak kee le sénégalais malien voilà le malien n'est pas le sénégalais n'est pas le burkinabé et ainsi le marocain nga gis ñu nekk seen biir mel ni ay xaja ci muus entre temps noonu yàlla yi di am doole ci seen kaw di jàppale kii kee di jàppale kee ku nekk nag jàppal sa moroom am mer bi ut ay arme contre di waajal bu ma sama mbokk mii jegee rek ma bombarder ko xare ñoom ba may waajal bu ñuy kii may dem ci kawam entre temps moom mu duma seen bokk kenn du yëngu kenn du yëkkati kenn wal iyaadu billah loolu lu yàgg la farriq tasud diviser pour mieux régner ndax la ndax dañoo rey qadiyatul wadaa wal balaa nga xam ne yeneen tubaab yi façon loolu la defoon ci xolu jullit ñi ba ñu mën a taxaw Badar mën a tiim nit mën a tiim sa baay nga rey ko Seydina Omar ñëw tey rey rey ni jaay waaw kati Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib gis nga keroog bu mënoon rey Hamza koy rey. ki ki ñu tuddu euh, al da koy rey mais al Abbas yàllaa def bëggoon na ci moomu yiiw ñu jàpp ko prisonnier waaw te moo tax keroog bi ñu nee prisonnier yi ñu koy def Seydina Omar ne damaa gis ku ci nekk ci ñun sa mbokk mi ñu la jàppal ñu jox la jaasi nga rey ko ba ñu xam ne ñun ba yàlla xam ne amuñ benn nooyal bu ñuy dafa ci yéeféer lu leen ko may parce que buñ fa newoon naan ah ñii suñuy mbokk la ñu ah. noo non lii non non parce que mooy dañ ci ñoom ndax yàlla mi ñu wetti dañ nañ ci ñoom ndax yonentam biñ taxaw nar a jàmbaar woon moom même bu dee ne seen bàyyi la Seydina Mus'ab ibn Umayr daal di ajj ñu bari ci waa Banu Abdiddaar ba frère ñu jàpp ko prisonnier mu romb Ansaar ya ko jàppoon ne leen takk leen bu dëgër kii yaayam elle est friquée ak a bari alal. mu naan ko ii yow sama mbokk la ngay wax yow yow sama sama frère mu ne hé du sa frère ñii la jàpp ñooy sama frère te lamsaar la amuñu benn relation deret waaye relation bi ëpp solo bi suñu borom ne innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum loolu moo doon daw dëgg dëgg dëgg dëgg ñii topp kese ñooy ay mbokk nooy way ngëm yàlla yi kon nag yéwénal leen di rafetal seen diggante mbokkoo yi te bañ noon yi ak yéeni noonu intérieurs yi munaafiqun al kibaar yi di yàq seen diggante wal iyaazu billah waaw mene ma saa saam taxaw ne bani fulaanin inna ala abi fulaan laysu bi awliyaa yi waaw gis nga ñoom di wax laysu nekkuñ bi awliya yi ñi nga xam ne samay parandoo ak li ñu may jege yaay moom yeneen tubaab yi am na yoon diw léegi nag mu des waa nee na <laughs> boobu ci <laughs> ci wu jàpp <laughs> Muhammad ibn Jaafar dañ faa def lu weex oui abi fulaan ali abi mooy kan ah mooy kan loolu. ak ku ko dindi imaamu Nawawi rahimahullahu taala mu ne lii nii xam nga lan la waa ji da koo dindi bi muy ci minhaj hmm? <laughs> alhamdulillah mu ne ci ko ci ko ko effacé bañ see bind da koo bind da koo dindi <laughs> parce que da doon bañ mu indi problème ci boppam wala ci ñeneen nii la ko wax ci al-Minhaj mu ne nag bayaat boobee hadihi al-kinaya yaani fulanan hiya min ba'd ar-ruwat khashiya an yusammiyahu fayatarattabu alayhi mafsadatun wa fitnatun imma fi haqqi nafsihi wa imma fi haqqihi wa haqqi ghayrihi fakanna alayhi waaw waaw mu ne ki def loolu nag mooy kenn ci ruwaat yi la sinon yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko mu leer Amr ibn al-As wax na ko mu leer radiyallahu anhu waaye kenn ci ñi solo xadiis bi moo ko def noonu def ci lu weex bañ koo bind bind ali abi après ñu mu def lu rouge lu lu weex tàll wala ali abi <laughs> binduñ ca dara wala ñenn ñu jóg ne fulaan ndax da doon bañ waa ji da doon ragal bu ko tuddee ah mu daal di koy jural yu metti ak fitna ak loo xam ne daal du baax ci moom moo xam ci àqu boppam wala àqu keneen looloo tax mu daal di koy eh, mu daldi di eh, jaare noonu quoi ne fulaan <laughs> waaw ne ali abi bàyyi après ñu bàyyi fa benn kii boo xam ne bu weex la ngir bañ a wax mu ngi noonu bañ a wax kan la waaw moo tax al imaam al qurtubi rahimahullah mu ne bayaat bi daa am kenn ci nit ñi ñoo fa def ginnaaw gi amu ci woon mooy ala yi kese la mu ne ginnaaw gi am tumma kataba ba'du an fii fulaan am ñoo xam ne ñoo ñëw bind ci ala abi fulaan ala sabi sabili islah waaw mu ne wa fulaan nag kinaaya dama ismaalam fulaan nag foo ko dégg un tel machin <laughs> waaw waa kër baayu diw diw moomu mooy ah ku ñu xam la mais sauf que ngir bañ ñu wax tur ba moo tax ñu ne ab ñoo tax ñu ne fulaan <laughs> waaw <laughs> waaw léegi moo tax ñenn ñi riwaay yoo inna ala abi yaani fulaanan comme niñ ko gisee ci riwaay imaamul Buxaari bi <laughs> léegi nag mu des waa léegi eh, mais kii mooy kan <laughs> am ñu ne abi bi waa banu bayaad la ala abi bayaad waa bani bayaad bokkoon ci lamsaar yi waaye loolu moom jumte la moo tax imaamul xaafis lii moom lii moom woo fahmun sayyi'un <laughs> waaw inna ala abi bayad kooku moom moom moom ñi jàpp loolu naan non c'est abyad boobu mooy bayad biñ def mooy ne foofu dafa am abyad dañoo bàyyi lu weex am ñoo xam ne mais daa am bayad bayad ñeen ñooñ ne non loolu kon mooy waa banu bayad la <laughs> abi bayad waa bay banu bayad min al ansar mais mu ne loolu mais loolu mooy la kii ci juumte dafa compréhension bu jaarul yoon la li annahu la yu'rafu fil arabi qabilatun yuqalu lahu ala abi bayad waaw mooy abi bayaat boobu balaa balaa lamsaari am na ñu ne abuy bayaat la bayaat alors que loolu da ne rek daa bàyyi bayaat mooy lu weex <laughs> waaw loo xam ne dañoo bàyyi fu weex binduñ ci dara espace mu ne ndax ci arab yi amul ñoo xam ne ali abi bayaat amul ci arab yi waaw fadlan an Quraysh nag Quraysh waaw léegi nag ta lii wane mooy lii ci waa Quraysh la waaw rahmatullah li mu wax inna lahum rahiman mu ne nag ki gën a sori wa ab'adu man hamalu ala bani bayaada ki nga xam ne moom dane waa banu ta ñoom la waxum mag na mi na ansar nekkoon ak ñii yonent may saasam di wax te gaa nëbbu ko bayaat boobu la ñun ñi naan bayaaba mu ne mukk ñooñ daa mën a nekk lool <laughs> te loolu la wala yunaasabu siyaaqu aydan ndax yonent may saasam ñoo dane mbokkam la fii ci Quraysh lay wax waaw imam ibnu tin mu ne nee dañ ko hadifat tasmiya li alla yata'adda bi dhalika al muslimuna min abna'i dañoo effacé loolu ab yi ñan ñooñu ñooy ñan <laughs> ngir ay doomam ñi ne xam ne ay sëtam ñu ñëw nekk ay jullit bañ cee loroo waaw léegi nag imaamu Nawawi nag nee imaam euh, euh, bi mu waxee li mu wax mu mu toxal waxu al-Qaadi Iyaad mu ne ah wa qaala Iyaad al imaam al-Qaadi Iyaad ibn Muusa al-Maghribi dëkkoon fii ci Maroc moom da ne kii nga xam ne moom lañu ñu inna ala abi kooku al-Hakam ibn Abil As la bokkoon ci waa Banu Umayya kooku la Yonent bi saa saam doon wax ne loolu nag moom la al-Qaadi Iyaad wax waaye <laughs> al-Imaam Ibn Daqiq al moom mu ne loolu taxawul non non loolu du loolu nekke noonu lu tax mooy ñi naan al euh, al-Hakam kii euh, al-Hakam ibn Abil As ndax saam dana ala abi waaw ala abi ah du abil hakam ibn abil as non loolu mu ne loolu taxawul lool jubul sax waaw ala abi faraw kaala ala bani voilà parce am na yoon dañ ne bani umayya la voilà waaw ne non pas imaamu ibn euh, al-Qaadi Iyaad li wax la imaam ibn Daqiiq di wax non imaam ibn Daqiiq euh, al-Qaadi Iyaad al-Hakam ibn Abil As la am ñeneen ñoo xam ne dañ ne non ala bani umayya la waa banu umayya la yonent bi alayhi salaam di wax